mu ne wa kashfunaa ginnaaw bi muy wax kon ci laa ilaha illa allah pour kii nga xam ne day tàmbali buy jeexal mu yem ci allah mu ne wa kashfunaa kantaa wuññik asraaruhu mbóoti laa ilaha illa allah moom di ko wuññi ah mbóot yamul làmboo laysa lay laysa yaliq nekkul loo xam ne lu yella la fii ci bërëb bii hunaa ci bërëb bii ci téere bii ndax loolu taxu ñoo jóg de li kaw ni waaye tamit ndax ndax sirrihi nekkuk mbóotam baxran ak géej la boo xam ne amiir bu xóotu xóot boo ci naroon a dugg mooy téere bi yépp li ngi des yépp day nekk loolu kese te sax du tax téere bi bu jeexee sax dina des waaw moo tax mu nekkoon kon yellul fii ñu koy ñu koy yaatal te tamit est li nekk ci laa ilaha illa allah buut yépp la ñuy wax wala di ko bind est lu ñuy bind la mu ne léegi nag mu lay wax waa danga maa laaj lool dangaa bëgg xam ndax lu ñuy bind la walla noo koy amee lool nga laaj nga ne naam lool de laa laaj mu ne fa man yurid kashfa alladhi tadammana yutalliqu mu ne fa man yurid képp ku nam te bëgg falladi daal di wuññi la nga xam ne tadammana moom la làmboo moom kalimatu laa ilaha illa allah boo bëggee wuññi agsi ca secret yi laa ilaha illa mbóot yamu làmboo nan ngay def kooku nan lay def yu talliqu dunya àddina moom da koy fase waaw parce sa xol bi parcelle bëgg àddinaa ngi ci manoo agsi ci asraru laa ilaha illa allah c'est sa xol bi fóotu set wecc leneen lu dul yàlla doo ko fa may place borom bi kese waaw boo defee noonu ne passé talaakan bayi naa mooy bas la boo xam passé boo xam ne amul fayle <laughs> gis nga waa yi nga xam daa am soxna bu ko fasee ñetti yoon jeex na amatul fayle ah ay demaat jëlaat xam nga talaakul rëcc yi dafa am mooy bi nga xam ne yow waaj daa takk benn soxna noonu nga koy door a may mu fase koo benn fase kooku fekk indaam jeexul man na koo delloo si waaye bu ko fasee ñu ne ko benn mu fasewaat ñu ne ko ñaar mu fasewaat ñett jeex na kooku amatul ne xarit mu ngi taba ko ta léegi nag boobu sax tane na. parce que boobu après il suffit keneen takk ko ba joteeg moom ba daal di ndaw sax ba daal di koy fase waaye ji man koo takkaat déedéet bii muy wax mooy talaaxan bii nga xam ne mooy bi mooy bi nga xam ne mooy bu garaaw bi nga xam ne boo ko fasee nit comme ñaar ñoo xam ne dañ doon sëy kii tuumaal keneen ki jaaloo keneen ki bañ ne du dëgg ñu daal di rëbboo ba mu jeex ñooñu julli tubaab ba àddina bi tukki mënatuñoo sëy voilà noonu ngay def àddina nag waaw tas boo xam ne amulum delloo amulum sax di mariage la amul noon mu ne ku bëgg nag xam mbóoti laa ilaha illa allah wuñ la nga xam ne moom la làmboo fokk nga fase àddina noonu le ak mbokkam bakkanam yooyu fokk nga noot leen waaw mu ne asraruhu axfa minan tuktabu fi fi saxifatin li kulli tasarrufi mu ne asraruhu moom ay mbóotam di illa allah axfa moo nëbbu min an tuktaba ñu koy bind fii saxifatin ci ay mbootam nëbbu la lool waaw moo gën a nëbbu ci ñu koy bind ci kayit li kulli di tasarrufi lii ma wax nag képp koo xam ne boroomu soppandeku nga mooy xam nga ci ci mbir yii dara boroom bi am na lum la ci mosal tax xam nga ko xam nga lii may wax man Bamba radiyallahu taala anhu waaw mu ne bal inna tu mel nag ñu ne ko waa kon nuñ koy amee comme que kay mbir yi moo gën a nëbb ñu koy bind ci këy mu ne bal innaha tunaalu bil muqaabala wabil mushafahati lal mujadala tunaalu bit taslimi wal mujahada la bil munakarati wal mu ne bal dangaa bëgg xam noo koy ame innaha moom mbóot yoo yële mbóotam yoo yële tunaalu des na ci jote bil muqaabala ci face dangay nangu la mu waxoon ne képp koo xam ne gis nga yow utoo sëriñ fii ah képp koo xam ne li anna man adima shaykhan murshida foog nag shaykhan murshida ngoo gëli nga fexe ko am ku lay tarbiya di la tarqiya waaw di la di la yar ci ni yonent bi sallallahu alayhi doon yare saxaabaan yi anhum ba nga nekk mu xam ne yelloo nga daal di recevoir mbóot yoo yële mu wax la ko bil muqaabala ci jàmmarloo ci face à face wa bil mushafahati ak waxante làmmeñ ak làmmeñ tuñ ak tuñ lal mujaadala bu ko bul yaakaar ne nag yow di ko am kaay ma noppal la sama mbokk doo ko amee ci ay dàggasante ku wax nga ne kii xamul dara ah kooku xamul dara bu ne nee sëriñ diw parce que xamaloo ko cursus bi ñu xamale ñëpp waaw comme li daloon Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbar radiyallahu anhu comme que moom cursusu gaa yi jaar nekk faqih nekk yooyu jaarul foofu njàngam sooywul tamoo rawoon gaa yi jàngi woon ñëpp moo tax ñu bari taay dañ ko doon dénigré di ko ŋàññ bañ gisee Ahmad Cheikh Ahmad ibn al bu toll ni moom boroom xam-xam bu toll ni moom muy topp koo xamante ne nii njàngam soriwul wàcce boppam di ko déglu mu koy tarbiya di ko xamal xam-xam yu kawe ña ña ña dundul lool nag ñu gis dañ doon yéemu ci moom au lieu ñu ñëw laaj seex bi lu tax ngay def lii mais dañ ko doon jëw lu bari waaw mu ne nag bul foog ne nag ci noonu ko koy amee koo gis xeet ko di dàgg nit ñi di biijoo di mbaa di di mbaajoo ak ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yu mag yi suyux yi loolu mayu la ko de déedéet tunaalu ni koy amee jote ko ko mooy lan bi tasliimi mooy dangay ngay wommatu waaw foog nga nangoo wommatu wal mujaahada di kër këri ci diine yàlla ji ci alquran loo ci man fattaqullaha ragal leen yàlla mastata'tum seen kem kattan waaw ngay kër këri ci alquran di kër këri ci sunnaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laabil munaakarati bul yaakaar ne ci ay bañeeg ak lu ñu wax nga weddeeg wal mubaada ak sori wa sori ñi nga xam ne ñooy nit ñu baax ñeeg ñi nga xam ne ñoom la suñu borom may def ñu disponible am la capacité am manu tarbiya nga sori leen di ko ci amee de mu ne tunaalu gis nga lii diñ ko dabe diñ ko amee bixtilaafi nafsin mooy wuteeg sa bakkan moom laa la doon wax foog nga noot sa bakkan waaw wuteeg sa bakkan ndax bakkan la muy digle ak ndax inna nafsa la ammaaratum bis bis suu ndax dëgg dëgg bakkan digalaa lu ñaaw la fokk nga wuteeg sa bakkan wëhëwën waaw moo tax ma ne loolu fasees àddina ak ay bokkam bakkan ak bànneex ak yooyu mu ngi nii muy lim wuteeg sa bakkan wëhëwën ak wëhëwaa ak sa bànneex noon nga koy amee wuteeg ñoom noot labis dira i nekkul di doyadal du tuutal kulli képp koo xam ne man samxan xawaa képp koo xam ne yow daal di nga koy jiitu rek wala bu jiitu la nga daal di koy wuute daal di jàpp ne ah ñooñu xamuñoon dara quoi dese loolu du la ko may loolu doo ko amee ci loolu ah xeet ñépp di xool nit ñi de oh jàpp ne yaa leen gën